ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim humul laziina kafaruu wa sadduukum anil masjidil haraami wal hadya ma'kuufan an yablugha mahillahu walawlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaa'un mu'minaatun lam ta'lamuuhum lam ta'lamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum ma'arratun bighayri ilm liyudxila allahu fi rahmatihi man yashaa ilaa aaxiril aaya kon suñu boroom di continuer mu ne humul ladina kafaru muy ci laayam ñaar fukk bi ak juróom mu ne humul ladina kafaru ñoom ñoo ñële ñooy ñi nga xam ne ñoo ñële ñooy yéeféer yi nga xam ne ñooy ñi mooy waa Makka ñoo ñële waa Quraysh wasaddukum non seulement dañoo suul jëf daal di weddi waaye wa saddukum anil masjidil haram ñu dox seen digganteeg li nga xam ne mooy Makka jàkk ji nga xamante ne mooy Kaabatul musharrafa nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala moo ko ormal ñoo dox seen digganteeg ñoom ne leen du ngeen fi dugg ren waaye yow da ngeen di ñëw rek jóge fële di ñëw saa ngeen am autorisation ñu jox leen ci ndigal dellu leen du ngeen fi dugg kon nag wal hadiya waaye it gis nga gàtt yi ngeen fen di woon giléem yéeg xar yeeg gàtt yeeg ba yeeg yépp ngeen indi ko ngir daldi koy rendi fii def ko muy ay qurbaan yoo xam ne lu leen di jegeel borom bi tabaaraka wa laa ngir ngeen indi ko rendi ko fii ci kaaba gi loj géléem yi ñoom de maakuufan ñoom ñoo ko téye daldi koy tëj foofu la ca Xudaybiya ne du dugg si fi nga xam ne mooy alxaramul makki fa nga xamante ne fa lañ koy mooy bërëbam ba nga xam yabluwa ñoom ñoo ko téye hadiyu hadaaya yoo yële daldi koy tëj an yabluwa daldi fañ ko war a lojeeg fa ñu war a leen rendee <coughs> mu ne walaw suñu boroom nag ne bu dul woon ay góor mu'minuuna yoo xam ne yu gëm lañ te desoon ca waa Makka ca waa Quraysh wa nisaa'un ak ay jigéen ñoo xam ne mu'minaatun way ngëm yàlla yu jigéen lañ lam ta'lamuhum yéen xamu ngeen leen ndax Makka yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nekkee Medina dafa am ñoo xam ne ay jullit lañ woon waaye des biir Makka am na ñoo xam ne ñoom parce dañ leen a fitnaal demoon nañ sax gàddaay ñu jële leen Medina seeni mbokk ko Abu Jahlin ak ki nga xamante frère am bi ni nga xam ne noonu lañ naxe woon ki nga xamante ne nii tuddoon nañ ko fi moom bi mu naxee ki nga xam ne mooy seen frère bi Ayyash ibn Abi Rabi'a daal di koy ndax bu indi ko naan ko sa yaay de daay sa yaay doo nee na dootul peñawooti dootul kerlooti dootul lekkati dootul naanati lu sedd lu dul ñëwoo xam nga ñoom ñoo bokkoon mook Abu Jahlin ñoo bokkoon yaay moom Ayyash radiyallahu anhu waaye bokku ñoon bàyyi léegi nag ñu fexe leen ndax kon ñu mel noonu ñu desoon fa ak ñoom Hisham ñoom ñoom dañ leen a jàppoon waaye gisoon nañ keroog bi nga xam ne ci la ñuy nettali nettali bi ki nga xamante ne mooy abu jandal ak ñoom nekk doomu Suhayl ibn Amr ak ñoom ki nga xamante ne mooy abu basir ak gaa yooyu yépp ak ñoom mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma ndax nee na man ak sama yaay dañoo bokkoon ci ñi nga xamante ne way néew doole ji nga xam ne biir Makka lañ nekkoon manuñ woon amuñoon benn pexe ngir daal di dem di gàddaay kon kon nag ñu mel noonu nekkoon biir Makka moo tax suñu borom ne bu dul woon ñooñu noonu nga xam ne way ngëm yàlla yu góor yu jigéen yoo xam ne yéen xamu ngeen leen leen ndax bu borom bi defoon yéen ngeen ñëw dal ci waa Makka songu leen xare noon kon nag law ta'lamuhum an tata'uhum kon bu borom boo bu boobaa de di ngeen leen joggi daal di leen faat rayaale leen fa tusibakum bu boobaa nag bu ngeen demee nag ba ci biir ginnaaw xare ba ngeen gis ne hé ndekete am na ay jullit ñoo xam ne faat nañ leen minhum ca ñoom kon nag bu boobaa la faat ga ngeen leen faat maaratun mu nekk loo xam ne ak ayib la ak loo xamante ne rëcc gu mag a mag a mag di xayri ilmin ci loo xam ne ba ngeen koy def ñàkk xama taxoon ngeen faatoon leen lool de moo tax suñu boroom daal di leen téye seen loxo ba bu leen dal ci waa Màkka tey li mu yudxilallahu ngir boroom bi daal di dugal fii yi waaye it dafa bàyyi waa Màkka dalu ngeen seen kaw ba faat ci ñoom yéefér yi ndax am na ci ñoo xam ne suñu boroom moo bëggoon dugal leen ci yërmandeem ñi leen diite woon borom bi moo namoon ne dinañ dugg ci diine bu ñu leen faatoon keroog moom mooy duñ fa dugg ñoom ak ñoom Hind jawaram ak ki nga xamante ni ñoom Muawiya ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ñoom Suhayli mii doon def accords yi keroog ñoon ñi ñépp suñu borom moo bëggoon li yudxila ngir tamit mu dugal allahu borom bi fii rahmatihi ci yërmandeem gi yaatu gi may yasha ku ko soob ci ñoom yéefaru Makka yi sax mu ne law tazayyalu cëy boo xamante ne dañoo dañoo fa fexe woon manoon a ràññee mooy julit ñi dañoon fa complètement makk ay yéeféer kese nekkoon fa kon de la naa bu nekk bu doon boobu kon doonte kon la azabna konoonte kon des nañu mbugal alladina kafaru ña weddi sa suul jëf ci ñoom minhum ca ñoom adaban mbugal aliman gu tar suñu boroom ne fàttaliku leen keroog bi nga xam ne ci la waa Makka nag di yónni seen émissaires yi ñiy ñëw di wax ak yow naan la doo fi dugg mu ne id fàttalikul ja'ala alladhina kafaru keroog Hudaybiya lay def ñi nga xam ne kafaru mooy ñi weddi yàlla fii qulubihim ca seen xol ya alhamiyata mooy li nga xamante ne fii laa bokk ak tamit seen rëy rëylu gu mag googu naan waay muy hamiyatal jaahiliya rëy rëylu googu nga xam ne jëlawuñ ko dara lu dul ci seen réer gi nga xam ne moom lañ doon dund ta moo deew moo deewoon ci seen xol yi te nanguwuñu woon leerul islam nga xam ne ñu naan lan mooy bés bañ naan non loo tax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ma jóge fële rek ñëw di dugg te loolu kat c'était normal arab yépp a ci yemoon dem umra moom jaruloon autorisation da ngay ñëw rek dem ngir umra képp ku la gis ak say say gàtt ak say gëléen nga daal di leen mandargal lu ñuy wane ni kii kat umra jëla jëm kenn du la laal même agresseurs yi ci àll bi duñu la laal léegi loolu daa amoon autorisation léegi nag ku naka lu tax yonent bi alayhi salaatu salaam moom amul droit def ko ñu ne waaye dara la fi dul ñëw ñu naan ndax bëgguñu lañ doon wax arab yi di nettali naan suñu noon bu mag bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam daf ñoo forcé jóge fële Medina ñëw saamu laaj ñu digal dugg def tawaaf def giiwam umra ñu neexee dem yoonam loolu duñu ko def ay bu boobaa ana ñun waa Quraysh mooy façon wax yooyu rek nga gis waaye bu boobaa kon ñun ñooy ñanati bu boobaa moom luñ ma joxati ci géej gi man naan ko façon wax yu mel noonu mooy looloo leen duggoon loolu la suñu borom naan fa anzala allahu sakinatahu ala rasulih suñu boroom daal di wàcc ak dalam ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ba mu gisee waa Makka ne ko doo fi dugg manoon nañu wu daal di mer ne leen te dañuy mer ngir yàlla ne dara dañuy ñëw ngir kaaba gii nga xam ne suñu boroom nee moo ko def ngir ñu koy wéetal ñi koy ñu ñëw fi ngir umra ñu ne ko def def wala dinañ xareek ñoom waaye suñu boroom def ak dal ci yonent bi ndawam bi wa alal mu'minina ak way ngëm yàlla yi te ñooñu seenu dal mu ko jaarale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen doon tempéré bi Seydina Ali mu ne ko effacé li nga xam ne mooy Rasulullah mu ne ko dara laa dul effacé du ma ko ko wan na kon fi ma ko bind ma effacé ko Seydina Umar ibn al-Khattab ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais yow lii ngay bind ñun xanaa nekkuñ ci dëgg ñoom ñu nekk ciy caaxaan mu ne ko en ah kay mu ne ko mais kon ñuy joxe suufe yi di nangu yu yi ci suñu diine mu ne ko man ndaw yàlla laa Rasulullah laa ndaw yàlla laa te duma ko moy mu dem wax ko Seydina Siddiq yëpp ne ko mais yonent ba lay saar saam lii muy wax mu ne ko manee yow yow waa ji laay wax toppal lim la wax moom ndaw yàlla la te du ko moy mooy jullit ñi mer keroog bi abu jandal di ñëw gaa yi nag yonent ba lay saar saam ne ko dellul fekk ñu ko yeew baayam ne ko boo ma ko delloowul Suhayl ibn Amr dootuma signé teg yow benn accord jullit ñi mer yonent ba lay saar saam ko dellul ci waa ko may yonent ba kii ñuy mbugal mu jóge fële bërëj nga bëgg mu demaat fa ñu koy mbugalaat mais yonent bi alayhi salaam xëy na affaire bi mu ne leen ah loolu accord yi wax nañ def lool yonent bi alayhi salaam moo leen doon dalal moo tax fa <laughs> fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala ak ci koy ngëm yàlla yi wa alzamahum mu taqoog ñoom mu taqoog ñoom kalimata taqwa muy kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kaanu te ci ginoon yey wa ahlaha te ñoom sax ñoom ci seen dëgg dëgg-dëgg way ngëm yàlla ñoo ko moom wa kaana te boroom bi nekkoon na te du deñ di nekk bi kulli shay'in ci lépp alima ku kon peeg xam-xam la mu ne laqad sadaqa allahu dëgg-dëgg dëggaloon na de allahu boroom bi tabaraka wa taala rasulahu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ar-ru'ya muy gént ga mu gisoon ndax Hudaybiya la leen fa yóbbu waxoon nañ la ko yonent bi alayhi salaatu salaam moo géntoon ne dafa gént gis mook saxaabaa bi ñu ñii wàññi seen bopp ñii daal di koy wat looloo tax ci gént googu la ne woon kon nañ leen dem wax ar kaw kaw yëpp na ngeen ñëw kon nag gént googu moo tax Seydina Omar naan ko mais xanaa waxooñu woon ne dañuy ñëw ci Kaaba gi mu ne ko est ce que dama laa waxoon ren la mu ne ko déedéet mu ne ko kon nag yëgal ne di nga fi ñëw ëllëg di nga fi ñëw beneen yoon waaw te di nga ko wër moom Kaaba gi sallallahu alayhi wa sallam kon nag géntam googu la suñu borom ne maa ko dëggal bil xaq ci mooy loo xam ne dëgg la de du ay adghaasu ahlaam de loo xamante loolu manu la dal li nga xam ne moo yonent ay ay njaxasi euh, gént kese non loolu loolu de bil haqq woon te borom bi moo ko dëggal la tadxulun na lan la gént ko doon wax di ngeen dugg almas la tadxulun na di ngeen dugg waat naa ne almasjid alxaram jàkk ji nga xam ne maa ko armal inshaa allahu di makka inshaa allahu ndeem soob na yàlla mooy soob na yàlla a ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di dal muhalliqiina ru'uusakum ngeen nekk ñoo xamante ni ñenn ñi dañuy wat seen bopp yi wa muqassiriina ñeneen ñi daal di koy wàññi laa taxaafuuna du ngeen ragal dara fa alima ma lam ta'lamu suñu boroom xam waaye mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom la xamaloon loolu mu xam ma lam ta'lamu boroom bi xam loo xam ne yéen jaam yi ngeen ko woon fa ja'ala mu def moom boroom bi min duuni daalika ginnaaw lu suufee ginnaaw loolu rek mooy ne gi loolu weesoo fathan qariban mu defal leen ubbi goo xam ne gu jege la mooy makkatal mukarrama mooy benn foo xam ne nag bu beneen yoonee bu ngeen ñëwee mooy amatul ngeen ñëw dem bàyyi fa yéeféer yi mooy da di ñëw teg ci loxo léegi Makka moom réewum jullit lay doon waaye it ak Hudaybiya ak yeneen yi nga xam ne moom la boroom di def muy lu jege. ak kii mu leen defal fatxu gu mag gii ci Hudaybiya nga xamante ne nii mooy ci la jullit ñi gis nga lislaam ni mu ni mu ni mu yokkee